ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenent bi sallallahu alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal ak ñaan borom subhaanahu wa taala boo jéggal nangul ñu suñu koor ak mbooleem jaam yàlla yi ñu ciy def ci biir activité ci jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci al-mu'awwidhataani maanaam muy ñaari musluwaay yu mag yi muy sóoratul falaqi ak sóoratul naasi euh, gisoon nañ yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gi nga xam ne moom la takkoo woon ak ñaari saar yooyu ba nga xamante ne bi ñu wàccee euh, dafa bàyyi lépp loo xamante ne moom la doon musluwoo jàpp ci ñoom ñaar te waxoon nañu njariñ gi mag gi nga xamante ne moom moo nekk ci ñaari saar yooyu te euh, ci biir primi ci lay leere maanaam ngir maanaa yi nekk ci biir ci lay leeree ne ñaar yooyu seenu njariñ ñoo ñoo gën a maanaam nit ki daf koo aajowoo maanaam ñaari saar yooyu comme ni nga xamante ne noonu wala nu raw ni mu lekk ak naan ak nooyi euh, ni nga xamante ne noonu lañu gisee woon tamit ne ñaari saar yooyu euh, benn bu ci nekk maanaam gisoon nañu ne li taxoon ñu wàcc moom mooy njabar bi nga xamante ne moom la Labiid ibn al-Asam ah, alayhi min allahi ma yastahiquhu maanaam ah, defoon yenent bi sallallahu alayhi wa ah, ci biir nettali li itam nettali nañu ay doomam yu jigéen ñoom ñoo ko ci doon jàppale gisoon nañu masala bi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu njabar yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ndax mën naa ne waaw wala déet ah ndax bi yenent ma nef da koo njabar waaw wala déet gisoon nañu wuute bi ci te li gën li nga xamante ne moom mooy li sax insha allahu taala moom mooy ne njabar googu am na te wér na euh, waaye nag gisoon nañu ne mënul woon laal benn faculté yenente bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ne dafay aju ci nubuwa gi wala risaala gi loolu mënu ko ne mënta ne maanaam li ko mën a dal rek mooy comme li mën a dal nit ñëpp comme ku feebar wala koo xam te ne dañ koo jam paaka mu am góom wala boog euh, comme ni mën a dalee yeneen nit ñi loolu mën na koo dal loolu jombut waaye li nga xamante ne moom moo mën a laal isma gi maanaam mooy infaillibilité bi indéfectibilité bi bi nga xamante ne dafay tax ba du maanaam du mën a du def bàkkaar du def lu bon du ko wax du nekk ci lu ñaaw du dekk tamit lu wuuteeg lu borom subhaanahu wa sopp te gërëm ko loolu moom munu ko laal te maadaama mbir mi ci loolu la nekk kon maanaam jabar gi mën naa ne euh, te loolu euh, tamit moom moo sax te xadis la boo xamante ne comme niñ ko gisee woon sax na ci ñaari saxeex yi sax nu doj ci suuf si wala lu ko gën a dëgër kon euh, mënuñoo dindi maanaa boobu gisoon nañ tamit ne euh, li nga xamante ne euh, moom moo aju ci ñaar ci ci ci ci ci ne maanaam li mu tàmbalee ci wax qul a'udhu bi rabbil falaq maanaam tàmbali woon nañu ci wàllu muslu Euh, waxoon nañu ne maanaam li li nga xamante ne moom mooy jëmmi muslu maanaam lan lay tekki euh, làqu gi nit ki di làqu ci ginnaaw borom bi subhaanahu wa ak yenn ci maanaa yoo xamante ne euh, dafa aju ci loolu gisoon nañu tamit rabbu maanaam lan moom mooy rabbu loolu tamit gisoon nañ ko maanaam ak xul bi wax ji ak tamit nekk gi nga xam ne moom la nekk mu'jiza maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala daf ko waxal amaan na mu am lenn ci loo xamante ne daan ci ñëwaat léegi insha allah mu am tamit loo xamante ne bokk na ci li ñu gisoon moom mooy euh, euh, gisoon nañu baatu rabb maanaa yi nga xamante ne moom la làmboo muy ki nga xamante ne moom mooy kii yéwénal mooy ki nga xam ne moom mooy defar mooy ki nga xamante ne moom mooy yar moom mooy ki nga xamante ne moom moom moom mit ñi te maanaam moom moom te yilif moom mooy ki nga xamante ne moom moo féete kaw te moom mooy ki nga xam noot moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki euh, tàmbali mbir euh, yëkkati ko di ko toppatoo ba na mu maanaam gisoon nañ tamit ne moom mooy sang yooyu yëpp la baatu rabb di tekki euh, gisoon nañ tamit ne alfalaq li nga xamante ne moom lay tekki moom mooy xar li nga xamante ne moom Euh, maanaa yi ci am moom mooy ne ab maanaam xar-xar la wala teen la wala ab pënd la moo wala bu boo xamante ne wala ab garab wala ab kër bu nekk biir sawara boo xam ne safara ci jëmmi boppam daf ciy muslu gisoon nañ tamit ne falak dafa làmboo mboole mbiru àdduna bi comme ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe ne faalikul habbi wan nawaa moom mooy ki nga xam ne moom mooy kiy xar pepp moom mooy ki nga xamante ne moom mooy xar saal euh, waaye tamit mooy faalikul isbaax moom mooy ki nga xamante ne moom mooy xar suba gi maanaam kon falaq daa di am lëkkaloo googu comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee léegi insha allahu taala ci euh, al-ghasiq idha waqab ghasiqin idha waqab wa min sharri ghasiqin idha waqab allah dinañ ko leeral maanaam daan ñëwaat ci boobu gis lëkkaloo gi mu am lëkkaloo suba gi tamit euh, li nga xamante ne kon euh, moom gisoon nañu kon ne sóoratul maanaam Euh, gisoon nañ ni sóoratul falaq loolu moom moo tax ñu tuddee woon ko al falaq maanaam moom mooy euh, baat boobu nga xamante ne moom moo ñëw ci njaalbeen gi te muy tekki xar gi nga xam ne moom la lépp xar borom bi subhaanahu wa lépp daf koo xar suuf si daf koo xar euh, asamaan si daf koo xar di ci génnee di ci wàccee taw maanaam mbir yëpp dafa am am xar boo xamante ne moom la ci def Euh, mboolem musiba yi mboolem problème yi borom subhaanahu wa taala daf koy xar ngir génne ci ay solution maanaam euh, kooku mooy rabbul falaq euh, mu bokk li nga xam ne balaa ñoo yégal insha allah taala ñu am yenn jàngat yoo xamante ne dañ koy tibbeetu aaya boobu bokk na ci liñ ci jànge mooy ne borom bi subhaanahu moom mooy ki nga xamante ne moom moo wax alquran maanaam alquran kàddug yàlla la borom bi subhaanahu wa taala ngir ne bu doon kàddu yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam du ko wax qul nangam maanaam waxal nangam loolu tamit euh, bokk na ci li ñu ciy jànge bokk na ci li ñu ciy jànge mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, defut dara lu dul jottali comme ni nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala wax in alayka illa al balaax maanaam yow Euh, waru la lu dul jottali maanaam kon moom mooy nga xam ne day jottali amma alquran suñu waxee ne waxu yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xamante ne noonu la ko wax innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kaddu gi kaddu gi bu tedd la yenent boobu sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, euh, ngir ne dafa am lu tax maanaam loolu daañ ci ñëw léegi ci secret xul bi mais euh, li tax moom mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci moom lañ ko wàcce moom mu wax ko loolu benn la beneen maanaa bi tamit moom mooy lu fait que alquran ci jëmmi boppam borom bi subhaanahu wa taala daf ko daf daf ko def mu nekk code source euh, bi nga xamante ne lépp lu nekk ci àdduna bi rek ci alquran lañ ko dëxin te loolu noonu maanaam mooy kàddu borom bi subhaanahu wa bi nga xamante ne moo décrire euh, dajale mboolem melo yi borom bi subhaanahu wa taala maanaam nekk nekk borom bi subhaanahu wa taala meloom yi ak turam yi Euh, ba pare euh, ak seen jeexital yi nga xam ne moom lañ am ci mboole mbindeef yi loolu yëpp moo xam mbindeef yi ci kaw la wala ci suuf wala ci asamaan si wala ak fu mën a doon ak actes yi nga xamante ne ñoom mooy notice bi nga xamante ne moom lañ war a utiliser pour que adduna bi yëpp war a dox ni mu war a doxee euh, loolu yëpp bu ñu ko dajalee loolu mooy alquran te loolu nag. loo fait que yenent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa taala bi mu koy amal mu refléter loolu yëpp ci moom loolu moom moo tax alquran nekk kàddoom maanaam mu nekk ñu ne kàddu yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam euh, waaye wala boog su la neexee nga ni kaddu borom bi la subhaanahu wa ta'ala muy mel ak borom bi subhaanahu wa borom bi subhaanahu wa ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi koy amal ba nga xamante ne euh, loolu maanaam mu waat lépp loo xamante ne lu yàlla euh, maanaam lépp loo xamante ne kaddu borom bi la mboolem li nga xamante ne moom moo ci nekk moo tax alxuraan bu wàccee ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nekk euh, maanaam melul comme nii nii nii nii ñun niñ koy jàngee nii mais euh, moom bu nga waxee nii la mel maanaam mooy ne kon kaddu gi dafay nekk luy tegtale li nga xamante ne moom mooy kaddu borom bi subhaanahu wa taala euh, moo tax mais nag daf ko matale aussi comme seetu tey boo tegee seetu ni muy refléter carrément li nga xamante ne moom mooy li ne li mu jàkkaar lool Euh, naka noonu tamit yeneen yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom buy wax alquran maanaam euh, daf koy mën a wax maanaam ba pare mu koy mën a wax ci ay waxin yu wuute ngir ne moom ci jëmmi boppam mooy jëmmi alquran moo tax bu koy voilà loolu ci suñ euh, yaakaar naa ci suñ jotaa yi defoon daaw ci ruuxul maani wal bayaan fi sab'ati ahrufil furqan ahrufil quran sallallahu alayhi wa sallam leeraloon nañ ci maanaa yooyu walillahi alhamdu wal ah, léegi bokk na ci xul moo tax xul boo déggee baatu xul yenent bi sallallahu alayhi wasallam alquran yàlla wax ko ko ne ko waxal c'est parce que tout simplement ah, xaaful quran bi maanaam alquran le fait que borom subhanahu wa mu nekk melo borom subhanahu wa ta'ala moom moo jokku ci laam bi nga xamante ne moom mooy ah, mbindeef yi maanaam borom subhanahu moo tax laam bi da ngay gis muy wàcc maanaam c'est comme dafa ah léeg ma gis ko ci yenn calligraphie yi ngay gis dañuy bind xul bi def laam bu gudd gudd gudd wàcce ko ba pare bind li ci des yépp ci diggante ci biir maanaam loolu maanaam bu xóot la loolu loolu dëgg dëgg dëgg dëgg mbir mi loolu la maanaam mooy ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom mooy alquran maanaam borom subhaanahu wa taala daf koy daf koy wàcce ci moom maanaam moom mi nga xamante ne day wàcce wax ji ci moom maanaam daf ko refléter ci moom ba pare ne ko na ko retracer na ko delloo delloo ci biir mbindeef yi maanaam na ko na ko na ko transmettre mbindeef yi voilà léegi nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam pour wane ni loolu yëpp ci yàlla la jógee moo tax baatu xul bi da ciy des maanaam mu naan xul daa di wax a'udhu bi rabbil euh, bi euh, te xam nga xul euh, maanaam boo ko xoolee adad nafsi bi maanaam mooy poids mystique bi wala valeur numérique bi mooy 130 te 130 mooy aynu maanaam mooy euh, nekk nekk entité le soi même maanaam le voilà la mêmeté maanaam mooy kon day wane ni nga xamante ne noonu la wax ji nga xam ne moom moo ci nekk nekkee jëmmi ki nga xamante ne moom moo ko wax maanaam te moom mooy yenente bi sallallahu sa alayhi wasallam wala maanaam nekk tamit li nga xamante ne moom mooy tey aynu tamit mooy source maanaam mooy cosaan balluwaay nga xamante ni kon li lépp wa yëpp di ballee ci jëm yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa salaam bokk na ci li ñuy euh, jàngee tamit ba tey ci suñu euh, aaya boobu mooy le fait que ñu war di làqatu tout le temps ci ginnaaw borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam làqatu gi comme ni mu ko waxee ne qul a'udhu bi rabbil falaq waxal ne maa ngi làqatu ci ginnaaw ki nga xam li nga xam ne mooy al falaq wa falaq waxoon nañ ko mooy xar yi euh, Euh, loolu tamit dañ ciy jàngee ne ñun ñëpp dañoo war di làqatu ci ginnaaw yàlla maanaam te mboolem lu yàlla ne nañ làqatu ci ginnaaw loolu dañ ko war a daw mboolem lu yàlla ne nañ ko war a daw dañ ko war a daw te làqatu nag booy daw dara maanaam dafa bokk ci ni ñuy dawee dara mooy nga bañ a nekk ci lépp loo xam ne day tax nga nga làmboo ak loola voilà maanaam tey booy daw maanaam ab xaj bu dawee di la bëw maanaam bokk na ci ni nga koy làqatoo mooy mboolem luy tax xaj bi di la topp nga tàqali ko ak loola maanaam mboolem lu war a tax seytaane di am ci yow yoon nga war a tàqali ko ak loola maanaam lool tamit dañ dafa bokk ci nit ñuy jàng li ñuy jànge suñu aaya bi waaye tamit dañ ciy jàngee ne euh, nit kuy wax ne euh, nangam na maanaam yow de nangam boo koy daw day mel ni dangaa ngaa faible naam nit ki dafa war a jàpp ne dafa faible loolu tax borom subhaanahu wa ta'aala hatta yenente bi sallallahu alayhi mu ne ko waxal ne maa ngi làqatu ci ginnaaw yàlla yàlla maanaam wax waxal loolu parce que lu tax parce que dafa war a làqatu ci ginnaaw yàlla xatta yenent bi sallallahu alayhi wasallam lan ngay xalaat ci keneen ku dul ti bi sallallahu alayhi wasallam dañoo war di tout le temps gis suñu faiblesse maanaam suñu doyadi waaye tamit aaya bi daf ñuy jàngal ne yàlla rek moom mooy nga xam ne moom mooy ki noot ñëpp moom moo yilif ñëpp moom moo féeti kaw ñëpp euh, moom moo ñuy yéwénal suñu biir yëpp waaye tamit dañoo war kon delluwaat ci moom ci boole mbir yi loolu tamit euh, aaya bi daf ñuy xamal tamit nekku borom bi subhaanahu wa taala ak jiitu gi mu fi jiitu ndax balaa ngaa moom dara balaa ngaa maanaam faw nga jiitu ko fi maanaam munu maanaam bala ngaa mën a defar dara di ko jëlee ci tàmbali gi di ko jeexal mooy foog nga jiitu ko ba pare foog nga mujj mujj ko maanaam booy toppatoo mbir euh, tey par exemple buñu naan la euh, instruire benn dossier nga toppatoo ko ba fin bi maanaam yow foofu loolu yëpp temps bi mu fiy def yëpp. ba keroog ngay classer dossier bi faw yow nga dund maanaam jamono jooju yëpp foog nga def soo fi nekkul su dee jiituwoo ko fi ba pare mujjoo ko doo mën a def lool maanaam borom bi nag subhaanahu wa ta'ala moo tàmbali àdduna bi amal ko yékkati ko te lépp mu tàmbale mu nekk ay xar-xar lépp di amee ci xar-xar ah, ah, euh, luy judd di juddoo ci xar-xar lépp luy génn di génne ci xar-xar waaye luy dugg tamit dugg ci xar-xar voilà yàlla ma yaliju fil ardi wa ma yanzilu fiha wa ma yakhruju minha wa ma ya'ruju ila as-sama'i wa ma yanzilu yàlla moom xam na loolu te moom mooy ki ko def lépp loo xam ne dafay balle di génnee suuf si waaye lépp lu cay lu cay lu cay duggee waaye lépp loo xamante ne dafay yi bi dugg ci asamaan si ak lépp loo xam ne daf ciy wàccee maanaam nga gis euh, même xattaa yaramu nit Euh, borom subhaanahu daf ko wutal ay xar-xar yu bëri mu nekk ay port maanaam fi nga xamante ne foofu la yëpp voilà muy noyyi di dund ba pare euh, cellules yi benn bu ci nekk di di mën di créer wu di defaru di tegu fi mu war a tegu ba pare bu waree génn dee mu génn dee maanaam loolu yëpp borom subhaanahu wa def ko. Euh, moo tax kon yooyu nag kon dinañ mën ci dinañ ci gisee ni borom subhaanahu maanaam lépp moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko initié maanaam moom moo ko defaree noonu ba pare moom moo ko matal euh, kon euh, mu ne min sharri maa xalaqa min sharri maanaam euh, min bi li muy tekki moom mooy ngir mën a mucc loolu lay tekki ngir mën a mucc wala contre dara Euh, ndax am na min ibtidaa'iyya maanaam min boo xam ne day tàmbali fenn dem ci feneen comme minal masjidil xaraam ilal masjidil aqsa am na min boo xamante ne day tekki tabaidiyya maanaam benn partie ah ah am min boo xam ne sababiyya la maanaam day tekki ne sabab min bi maam lii sabab la fii nag min bi tabaidiyya la kii la nu mu pour pour pour wax ne maanaam mu ñu ngi mucc ci dara la maanaam mooy lan. mooy ne kon lépp maanaam man maa ngi làqatu ci borom subhaanahu wa ta'ala ngir mën a mucc ci nangam te loolu noonu moo war a mucc mooy charri mooy mbon ah charr mooy lu bon mooy musiba mooy luy gaaña charr euh, li muy tekki xaqiqatan mooy lépp loo xamante ne ak métit buy sax lay doon mooy charr wala boog lu koy waral maanaam métit musiba buy sax ak lu koy waral loolu mooy charr mooy lu bon maanaam lu bon kon dañuy gis ne définition wu lu bon ki ko war a teg mooy borom subhaanahu wa taala maanaam pour lu xam ne nangam baax na ak nangam lu bon la loolu nit ki mënu koo xamal boppam ngir ne xelam mënta peeg mbir yi euh, te mën naa bari lu mu jàppee ne loola lu bon la fekk loola du lu bon ngir ne metit gi dafa dafa teew kese waaye day jeex te day day mujj ci lu baax comme ni nga xamante ne nit ki noonu lay xeexee ak bakkanam di mën a maanaam euh, masalan koor gi ñu ne rek maanaam woor gi léeg-léeg nga gis nit ku ci xiif lool lool lool léeg-léeg boo demee ci euh, kër mbayeen yi di fekk ay nit ñoo xam ne dañuy da daanaka tëdd rek la man maanaam duñ man lu bari mais loolu maanaam métit googu di leen dal euh, ci lu baax la leen di mujj mujje maanaam xattaa ci zahir koor gi daa baax ci seen wér-gu-yaram maanaam kon nga gis ni euh, maanaam duñ ne lii lu bon la ngir ne la ngir métit gi mu leen jural dafa dafa nekk rek loo xam ne dafa teew mais lu loo xamante ne ci kanam métit googu day wéy amaa yenn léeg yenn mbir yi nga xamante ne métit goo xamante ne day sax mooy luy yóbbuwaate safara wala lu ko nuru wala loo xamante ne mën na ci mën naa Euh, maanaam euh, loo xamante ne day indi meruk borom bi subhaanahu wa taala loolu moom mooy lu bon loolu moom mooy lu bon euh, ci kaw loolu bon dafa am ay balluwaay maanaam fi muy tàmbalee te loolu loolu daay man maanaam ci bon da léeg mu nekk loo xamante ne fi muy tàmbalee du du ci yow maanaam yow mënoo ci dara en fait dafa dafa yegg si noonu rek mais léeg-léeg mu nekk loo xamante ne yow yaa ko cosaanal maanaam ci yow la jóge bi nga xamante ne souvent moom mooy te boo xoolee saar bi maanaam ak saar bi tegu da gis ne yépp yi nga xamante ne ay xeetu mbon la après ginnaaw gi da koo teqantal euh, moo tax balaa ñuy dugg ci yenn yenn yi nga xamante ne moom la alquran maanaam tudd ci wàllu mbon gi maanaam fii nii ci ci ci bi ci ci aaya yi dinañu tudd li nga xamante ne moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam day tàmm di muslu ci loolu parce que parce que ci lu bon loolu lay faral di muslu mais tey bu ñu xoolee euh, maanaam euh, euh, daañ ñëw ci ne lu bon du jóge ci yàlla insha allah ci bu ñu egsee ci maa la insha allah mais borom bi dangay gis ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg nga gis ko muy sàkku muslu ci ay mbir yoo xamante ne dafa spécifique comme par exemple bu naan allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama wa a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika eh, min fitnati masiihud dajjal maanaam yàlla maa ngi sàkku musu ci yow maanaam te loolu ñaan googu dafa am solo ba nga xam ne ku mel ni imam ibn Hazm rahimahullah dafa jàpp ne nit ki su jullee sax te ñaanu ko ci ginnaaw ba mu taayaa julleem baaxul tellement que ñaan googu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da koo taxawoon ba pare dafa dafa nekkoon loo xam ne dafa saxoon di ko mooy yàlla maa ngi lay muslu ci yow ci adaabu jahannama mbugalum jahannama maa ngi muslu ci yow ah demaam da gis lan mooy lu bon maanaam lu bon li li jara a muslu ngay gis ne daa ah yàlla maa ngi muslu ci yow lu bon maanaam mooy comme lan muy joxe exemple yooyu yëpp ay exemple lañ mooy jahannama sawara moom ñaari nit ñu xel du ñu wuute ci ne lu bon la waa azabul qabri mbugalum bàmmeel ak min fitnatil mahya wal mamat mooy fitna yoo xamante ne fitna yi dund gi la ak fitna yi dee gi lépp loo xam ne dalay fitna mooy lépp loo xamante ne day indi ay problème ci nit ki maanaam da koy da koy da koy da koy mettre ci situation boo xamante ne mënul def dara lu dul avancer wala maanaam mënta avancer mënta reculer maanaam mënta def dara day coincé su boobaa lenn rek la mën def mooy dellu ci boromam subhaanahu wa taala moo tax yonent bi sallallahu wax euh, ci xadis bu nekk ci saxexe mu ne ta'awwadu min al fitani ma zahara minha wa ma batan dee leen muslu yàlla ci fitna yi yi feeñ yi ak yi nëbbatu yi mooy yi nga xamante ne dalay lay ci anam goo xamante ne lenn rek nga mën def muy retiré wu dellu ci sa borom am na fitna yoo xam ne dañoo feeñ am fitna yoo xam ne dañoo nëbbatu loolu ci yu bon yi lañ bokk voilà yooyu ci yu bon yi lañ bokk mooy yi nga xamante ne euh, comme euh, comme fawaaxish yi mooy njombutee fi mooy loo xamante ne nit ku yiw da koy jombal boppam lu deme nekke njaaloo lu deme nekke parce que am alxuraan surtout du faaxisha njaaloo la ak luy wër wërloo ci moom comme par exemple fi mu naan innahu kaana faahishatan wa maqtan wa saa'a sabiila loolu day njóobuteef bu la ba pare nekk loo xam ne day indi mer yàlla gu tar ba pare yoon wu ñaaw la bi mu koy wax boo xoolee lan la waxoon mooy dafa fekk dafa ne wala tankihu maa nakaha aabaa'ukum illaa maa maanaam bu leen di takk koo xamante ne seen baay yi da koo takkoon maanaam takk ku sa baay ba sa takk loolu mu ne njóobuteef la. maanaam nga gis ne tamit. fi muy waxee euh, ne wa Luutan iz qaala li qawmihi innakum la ta'tuuna al-faahishata maa sabaqakum bihaa min ahadin min al-'aalamiina ne yàlla Luut alayhi salaam bi muy wax nitam yi naan leen yéen njombuteef gi fi indi amul kenn ku ko mës def ku leen fi jiitu ci kenn ci àdduna njombuteef googu mooy lan mooy góor jigéen maanaam tellement que bon tellement que dafa garaw que maanaam borom subhaanahu wa ta'ala yooyu njombutif la koy tuddee am na nag yuy nëbbu am yu feeñ yi ci nëbbatu yi feeñ moom mooy jëmmi acte yi ci boppam maanaam dem ba nekk koo xamante ne dangay ngay njaaloo assumer ko en tant que njaaloo kat maanaam euh, nga ni voilà <laughs> waaw yàlla nañu yàlla sàmm voilà comme que kii ñoo nekk on est ensemble. ah voilà comme ni ko gars yi di wax comme li ma fi waxoon benn waaye affaire waaye dëkk ki jigéen joo takkul moom yooyu kiiwul rek benn waaye daal di ma oh loolu bëri nañu koy def ci dëkk bi de daa waaye boobu mais par exemple boobu moom dafa feeñ mu am bi nga xamante ne dafa nëbbatu mooy bi nga xamante ne euh, mooy mooy yu di feeñ ci télé bi image yi ah de suite après dañuy ëppante doole yi feeñ yi ak yu nëbbatu yi dañuy ëppante doole euh, yi nëbbatu Euh, ak yu feeñ yi dañuy ëppante doole masalan par exemple euh, góor ak jigéen yu di joxante loxo wala ñuy biisante wala yooyu ñoo moo gën a moyen grave que njaaloo gi ci jëmmi boppam par exemple mais euh, par exemple xool li nga xamante ne moom mooy maanaam ci maanaam télévision bi ñu si wane fi yu doy waar moo gën a garaaw par exemple dem seetaan film boo xamante ne ci loolu ci jëmmi boppam rek la aju maanaam kon maanaam mu gën mooy grave laa bëgg wax que seetaan film boo xam ne ci loolu rek lañ ko lañ ko tabax maanaam ba tey du benn mais ak lu ci mënti xew fitna la. am na yeneen yi mbir yoo xam ne fitna la lépp lu lay soril sa borom subhaanahu wa ta'aala fitna la léegi mu muslu ci fitnay dund ak fitnay dee ba pare mu ne wa fitnatul masiixu dajjal ak fitna masiixu dajjal mi nga xam ne day ñëw ci mujjug jamono nga xam ne bu ñëwee fitna bu rëy rëy rëy la. Euh, am na yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg ñu gis ko mu muslu euh, ci léeg-léeg ñu gis yonent bi sallallahu alayhi di muslu ci ay mbir yoo xamante ne euh, yu bon lañ mais seenu mbon maanaam dafa tasaaroo bon am na yu gën a garaaw yeneen comme tey par exemple fi muy ñaane bu jullee bu taayaa ba pare. fi balaa muy jeexal daf naan allahumma inni a'udhu bika minal ma'sami wal maghram yàlla maa ngi muslu ci yow ci ay bàkkaar yoo xam ne bàkkaaru xol yi la maam nit ki yor jikko yoo xam ne day ñaaw day fees xolam wala maxsam yoo xamante ni daf koy pousser maam dafay koy pousser ci di ko def loolu ñaaw di ko wax loolu ñaaw wala yu mel noonu wal maxram ak tamit ay euh, maxram mooy bor yu bor yu fees maanaam yoo xamante ne dañuy dem ba ba ba dañ may labal maanaam nit ki dema dema dem ba maanaam tellement dafa bëri bor ba nga xamante ne attanatu ko kooku mooy mahram mooy endetté lourdement endetté ah sur endetté kooku mu ne yàlla yeneen mu yeneen bi ne man yàlla maa ngi muslu ci yow ci loolu ñu laaj ko lan moo tax ngay muslu ci loolu ba pare lan moo tax nga lëkkale leen nga lëkkale maanaam jikko yu ñaaw yi ju bon ji ak bor yu diis yi mu ne parce que nit ki su fekkente ne dafa amee ay bor yu diis dafay joxe rendez ba pare da koy fausser ba pare day wax ba pare kàddoom di deñ loolu moom moo tax bu xësee ba yegg ci niveau boobu nekk surtout sur endettement rek da ngay gis ne day nekk koo xamante ne comme gars yi dañuy koy laaj seen alal saa yi fayagoo ma ana sama affaire bi joxuma ah, waaw noo xam naa semaine prochaine maanaam pour génn ci wala muy làqatu wala yu mel noonu semaine prochaine semaine prochaine mu daal di utiliser il faut mu am lu mu layee maanaam non c'est que xam nga temps yi dafa am benn affaire xam nga administration ñoom ñoo ñëw ma jote ñoom nangam ak nangam ñu def ma nangam instant bi sax sama compte yi dañ ko bloqué xam naa d'ici un mois quoi rek lay mën a débloqué wu un mois bi ñëw non mais xam nga instant bi sama yaay dafa feebar mi ngi dëkk ba voilà dafa ci woon donc man moom moo taxoon ma jox ko kii nangam nangam waaye peut-être xam naa beneen semaine bi rek incha allah fekk am na sax lu may xaar loolu xam naa su ñëwee rek beneen semaine bi ci des tamit non mais en fait maanaam saa su nekk nga amul lay booy joxe ba pare da ngay jox nit rendez-vous ba pare doo doo sax teew doo ko respecté yooyu moo tax. kon dañuy gis ni lépp loo xam ne mën nañ entraîner nit ci yu mel noonu rek ci yu bon yi la bokk loolu maanaam situation yu délicate la yu bon la loo xamante ne tamit maanaam ñàkk goo xamante ne day mën a yóbbu nit yent bi saa sam daan na ko wax allahumma inni a'udubika minal faqri wal maa ngi ñàkk maa ngi ñaan yàlla nga musal ma ci ñàkk ak ci kéefër parce que ñàkk mën na yóbbu nit ci situation yoo xamante ne day dégradé wu mu yàq di def jëf jikko yu bon di doxale ay doxal yu bon nekk ci lu bon ba dugg ci kéefër ñaare foo fekk kuy sibooruwaate lu bari ñaare loolu loolu moo bokk na ci li ko ko yóbbee mooy ñàkk nekk situation boo xam ne dañuy obligé di sibooru ay nit maanaam di wàcc di jóge yow ci sa honorabilité le fait nga nekk nit ku noble ku tedd borom subhanahu wa ta'ala teral la nga wàcce sa bopp ba ci suuf toroxal sa bopp ah fàtte borom bi subhaanahu wa loolu tamit maanaam da nga gis ne kon lu bon lay doon maanaam du ñàkk yëpp a bon mais bu fekkente ne ci xaalu nit ki daf koy entraîner ci loolu loolu lu bon la waaye tamit am am alal joo xamante ne day beewloo nit loolu tamit lu bon la maanaam du am alal moo bon mais bu fekkente ne dafa entraîner nit ki ci mbeewte kooku tamit lu bon la. am na tamit yeneen bu ñu xoolee yeneen ci sallallahu alayhi wasallam xadiisam yi dinañ ci gis moo ci saxeex yi ci sunan yi dinañ seetlu mu am juróom-ñett yoo xamante ne daf ko doon muslu jàngale nañu muslu si ci ku amoon bor nekk ci jàkka ji mu ñëw looy def ci jàkka ji heure bi mu ne ko bor yee ma ëpp doole. damaa am problème yu rëy rëy instant bi bor yi dañ maa noot dañ maa ëpp doole mënu ma def dara maa ngi toog mënu def dara yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kaay ma jàngal la ay kàddu nga wax ko yàlla dina la musal ci sa bor yi. Euh, naka noonu tamit euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam daan na ñaan ñaan googu allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani euh, wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa 'adalati wa min qahri wa qahri rijaal wa ala wa adalati dayni wa qahri rijaal voilà euh, yàlla yow buur mi turi rafet yi ak melo yëkkati ko maa ngi sàkku muslu ci yow maanaam day gis ne lii muy wax yépp day saraa sarra bi maanaam lu bon la maanaam min al hammi wal hazani hamm mooy yitte goo xamante ne maanaam dalay lay préoccupé maanaam ak njàqare lay doon maanaam mooy xam ma mooy njàqare maanaam mooy loo xam ne da lay préoccupé ba nu mënatoo xalaat leneen lu dul loolu te loolu dafa fekk mu nekk ci kanam moom lañ ne xam mook xaw fu ñoo xaw a jegewantoo xaw fu mooy tiit mooy ne jàkkaar ne am na lu nekk ci kanam luy ñëw loo xamante ne wala lu ma war a dajeel loo xamante ne musiba bu rëy la sama xel di ci xalaat loolu mooy xawf mooy ragal bu dee xam nag mooy da ngay dem ba nga xamante ne yitte maanaam loolu day nekk sa yitte day nekk sa yitte amatoo benn préoccupation lu dul loolu foo toog moom ngay xalaat da ngay obsédé loolu mu ne yàlla maa ngi lay mustu ci loolu loolu nag li tax mu garaw mooy dafay day rey kiiw nit ki maanaam day rey capacité psychologique nit ki wal xasan xasan tam noonu la mel mooy tiis mooy tristesse mooy benn mbir mu weesu tristesse ci loolu lañ koy wax mooy loo xam ne dafa weesu mais mu préoccupé la de telle sorte que foo toll foo nekk da nga koy xalaat mu yàq say journée te weesu na loolu mooy tristesse loolu tax yàlla ne yooyu noonu du ñu dal waliyu yi waliyoom yi moom ñoom duñ ko dal moo tax mu ne alaa inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wa laa hum yahzanuun mu ne wàllu yàlla yàlla ñi farak yàlla dem làqatu ci yàlla nekk ak yàlla farak moom ñooñu amuñu lu ñuy tiit duñu tiit ñoom situation stress yu métti yooyu di toog di tiit ëllëg fii nangam é suba nangam é nangam loolu du leen dal maanaam dañuy zen wala yaxzanuna te duñu nekk di ànd ak tiis maanaam mooy li weefu duñ ci am tristesse maanaam dinañ dina leen mën a dal de manière instantanée de manière ponctuelle loolu mën na leen dal mais li leen dul dal mooy mu nekk loo xam ne durable la day day day day day sax dañuy toog affaire boobu di leen di yàq di sax ci ñoom déedéet. Euh, mu ne wal ajzi ak lot nekk ci benn impuissance incapacité ci mën a def dara ci mën a am dara. ajaz dangay gis ne loolu day tax ba nit ki day nekk ci situation bu stationnaire maanaam day toog benn place dootu yëngatooti dootu defati dara ngir ne dafa lot yeneen bi sallallahu alayhi ñaan yàlla bu musal ko ci loolu waaye wan kasal ak tayel tayel tamit day tax ba nit ki du ab du mën def dara lépp lu mu nar a def xataa ci jaamu yàlla mi sax du ko mën def parce que day tayel li tax ñaar yooyu garaw nag mooy ajas ak kasal mooy ne dañuy tax ba nit ki du jug ci li mu war a jug parce que il est dans l'incapacité wala dans l'impuissance totale ce qui fait que du mën a jug ci li mu war a jug maanaam même bu bëggoon jug rek le problème bi du ko man parce que amul moyen amul benn moyen bu mu disposer pour mën ko def loolu mooy ajas alors que kasal tayal moom day tax ba li war a faj affaire bi moom mi ngi fi problème yaa ngi affaire yaa ngi nii li ko war a faj lii laa war a def ngir mën a mucc ci lii mais sauf que dafa de l'intérieur dafa am lu damm ay cëram maanaam ba tax du mën a jóg def defi ji loolu lépp lu ko nar jariñ ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala du ci jóg day toog rek nii rek day mel yaram bi day diis lépp lu ko nar a jariñ itam ci digganteem ak mbindeef yi maanaam ak biiru àddunaam yi tamit noonu la ci mel maanaam du day inerte mu ne wal jub wal bux li bu lëkkale yeneen ñaar bu njëkk bi mooy al jublu mooy mooy mooy euh, mooy mooy tàppet <laughs> ñàkk di am fit quoi ñàkk am fit loolu mooy jublu mooy tay par exemple lépp loo xamante ne dafa war a tax nga mën a am dara mais sauf que ki nga jàkkaar lool il nga nangu maanaam dafa am situation boo jàkkaar lool il faut nga braver ko. mooy lâcheté quoi. waaw mooy voilà mooy bon waaw lâcheté voilà lâcheté en fait voilà. <laughs> mais ci sa biir psychologiquement am na lu lay wax ne la comme ni waa banu Israël waxoon inna fiha qawman jabbarina wa inna lan nadxulaha abadan ma daamu fiha fadhhab anta wa rabbuka fa qatila inna hahuna qa'idun dañoo ànd ak yent yàlla Muusa alayhi salaam mooy biñ muccee ci Firawna war a dugg baytul ok baytul maqdis Palestine Jérusalem mu ne leen ar ardul muqaddasatal lati kataballaahu lakum mi ngi nii téere maanaam yàlla li mu ne lii di ngeen ko am mooy suuf su baax su su barkeel gu mu gu gu sell gi mi ngi nii léegi na ngeen fa dugg ñoom ñu toog ne ñoom ñu toog ne ñoom ñu toog ne fii dafa am ay nit ñoo xamante ne jabbaar yi na lañ maanaam gaa yoo xamante ne ay bandi lañ yu bari doole ñoo nekk ci biir gis nga fii jamais ñu dugg fa moom fekk gaa yaa ngi ci biir xalaatul ko dem dugg ci biir fii xeex ak ñoom abadan yow daal benn affaire mën na nekk quoi. xam naa loolu mooy nekk compromis bi li mën a ne daal mooy izhab anta wa rabbuka faqaatila demal yow ak sa yàlla sa ngeen xeex inna haahunaa naa ñun daal ñu ngi toog fii di xaar boo leen xeexee ba gañee après ñun mën nañ ñëw dugg <laughs> maanaam dangay gis moo tax yàlla teg leen foofu 40 ans arba'iina sanatan yatihuna fil ard 40 ans yoo xamante ne dañuy nekk ci tiir mooy dañuy tourner rek ci espace bu ndaw di tourner amuñu fu ñu toog amuñu fu ñu dëkk. 40 ans parce que loolu moo la ndax punition boobu la leen yàlla teg euh, maanaam moo tax ragal voilà mooy muy mooy mooy ragal quoi am ñàkk fit moo tax ñàkk fit day yàq day yàq. dundu nit ku amul fit du mën régler dara même boo laajee euh, ñoom ñoom sëñ Kalidou ñoom dinañ ci xam dara quoi kii entrepreneur yi maanaam boo amul fit doo def dara kuy def ay financement su amul fit ku def dara ndax lépp lu mu nar a def beneen xel bi danaan ko ah ndax lii wóor na boo ko ci dugalee waa perte perte nangam nag maanaam jamais nga am engagé wu ci dara loo nar a defar rek fit ñàkk fit ñàkk fit xaj na xatta xataa ñàkk fit day day yàqal ki nga xamante ne moom mooy lëg mooy mooy mooy mooy maanaam nit ki ci place yoo xamante ne pourtant ak njariñ da ko faa yomboon mais amul fit dafay ragal te xataa euh, maanaam diggante ñaari nit rek buñ doon xeex ñaari nit maanaam ci ëpp ab profit am na chance bu mag pour gagner même bu dee moo gën a néew doole ki ëpp fit am na chance bu rëy pour gagner ndax benn mooy njëkk dóor parce que buñ la njëkkee dóor presque yàqu nga ñaareel bi ci des parce que ki amul fit moom même buñ koy dóor sax da gis du nangoo fayu maanaam du nangoo répliquer parce que day jàpp ne. bu répliquer waa ji day gën a soxor encore te xamul ne réplique boobu muy def mooy tax waa ji mën a yem place am moom it maanaam waa ji mën a mën a <laughs> voilà mën a mën mën ko sóoraal ñàkk fit moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di muslu ci ci ci ñàkk am fit moom mooy ragal doo mën a def dara doo mën a entreprendre prendre dara doo mën investir ci dara doo mën sotti dara wala en tout cas lu bari doo ko mën parce que amoo benn fit waaye wal buxli ak nay maanaam di nga ñàkk fit ak nay maanaam di korkoral rek di korkoral. waaw di korkoral tout le temps di korkoral nan non nan kii maanaam ce qui fait que temps sa alal du am njariñ donc en fait do asaka sax doo ko ci nangu génne parce que da ngay jàpp ni bu ma koy laal affaire bi di wàññeeku. voilà. waaw wa adalatu dayni ak bor bu la paralysé ak bor bu bu bu bu bu bu laggal nit mooy bor boo xamante ne mënu ci génn jamais parce que da ngay fay loo am mu dugg ci bor bi loo am fayee ko bor loo am fayee ko bor loo am fayee ko mais est-ce que gis ngeen ni société occidentale bokk na ci li nga xamante ne moom moo tax nit ñi duñu ñu maanaam léeg-léeg ñuy kaas ay mbir yoo xamante ne boo ci xawee extérieur tuuti da lay jaaxal maanaam mais lan la ni kaas quoi ñoom amuñu lu ñu war a kaas en fait mais boo seetloo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kaas yu bari bari bari bari fi muy juddoo mooy principe boobu mooy adalatu day ni mooy le fait que bor boo xamante ne da lay paralyser c'est-à-dire que lépp koo leb lépp da kaa leb lépp kër gi da nga kaa leb fauteuil bi ngay toog da nga koo leb oto bi ngay dawal da koo leb yaa ngi dégg frigo bi da koo leb tapis bi nga lal sax da nga koo leb téléphone bi waaw téléphone bi da nga koo leb lépp da koo leb bis bu ñu nee entreprise bi ngay liggéeyee mi ngi délocalisé walla sa liggéey mi ngi yàqu maanaam loolu moom moo jëmmi dee nga benn la wala sax dee ko tane la tane ndax dee sax moom après ci sa gis-gis maanaam ñoom après amatul amul amatul issue en fait jeex na ko voilà comme bi <laughs> dama koy dettal léeg-léeg bi dévaluation bi amee quoi 94 gars yi dévalué affaire yi après nag prix yu bari yokk ceeb yeeg diwlin bi yeeg suukar lépp yokk nga gis gars yi journal journal bi lu ñu wax ceeb bi yokk nañ ci nangam diwlin bi yokk nañ ci nangam presque journal bi yëpp loolu la woon lii nangam yokk na ci après nag ñu pare comme journal bu dal pare tàggee yi day am. même daal di ciy tàgge rek am benn ah, loolu mais loolu justement justement société occidentale yi ñu ci bëri loolu da leen di dal maanaam mooy surendettement boobu nga xamante ne euh, lu bëri bëri bëri day aju ci mbir yoo xamante ne ba pare surtout bu dee da nga koo siq ak ñoo xamante ne euh, comme lu yeneen li alxuraan di wax ak akaaluuna li suxti maanaam sàmmaawoona lil kasi bi akaaluuna li suxti dañuy dégg tël nit ñi ay ay ay kàcc jamais ñu wax leen vérité bi tout le temps dañuy wax wax wax wax wax ba ba ba ba wër leen nëbb leen vérité yépp waaye tamit akkaaluuna li suxte maanaam dañoo bari lu ñuy lekk tey tey tey tey tey tey lekkloo nit ñi maanaam ay xeetu riba ak yooyu noonu soo nekkee ci société bu mel noonu nit ñoo xam ne noonu lañ mel mooy mooy yahuud yi maanaam société boo dem yahuud yi maîtriser eh, communication bi maîtriser. Euh, Euh, économie bi ñaar yi moo fay am intox désinformation bu dul jeex comme ni ko Alxuraan waxe ñaareel bi ci des moom mooy euh, économie bi yëpp ci riba lay tegu voilà euh, ñaar yooyu nag boo nekkee ci société bu mel noonu te moytuwuloo loolu léegi léegi léegi tey nga bokk nga dugg ci adal day maanaam léegi léegi nga bokk ci ñi nga xamante ne dañuy nekk ci surendettement nga xam ne bor moo lay paralyser c'est-à-dire que. ci lu ne maanaam ay xam nga crédit yoo xam ne ay vingt ans la jëm trente ans ay crédit yoo xamante ne maanaam il suffit que nga am benn benn imprévu pour que lu bari bari bari yàqu pour que nga nekk ci ay problèmes yu bari bari waaw te ñu bari léeg-léeg da leen di dégg ñuy wax ne bon man dégg naa ci ñu bari ah ñoo xamante ne personnellement dañ may inter interpeller ci lool waaye sama kër gi dañ koy waaj a nangu wala sama ah, sama oto bi nangu nan ko am ñu ne sama ñaari oto lañ nangu léegi sama kër gi instant bii ci lañ jëm fi mu toll ñu ngi koy waaj a ah, sama jugement semaine bii di ñëw la vraiment defal ma ci ñaan quoi. lool lu bari bari bari laa ko dégg dégguma ko ñaar ñett yoon kese après nag moment boobu da ngay gis dañ lay interpeller ne la noo xam naa ni moom lii moom moom xaraam na moom non lii moo ko dafa xaraam moom. te au départ duñ la ko wax maanaam au départ dañ naan la bon tu crédit bi taux bi bëriwul 3 pour cent la nangam alors que euh, ñu bëri dañ ci dugg mais liñ dul xam mooy. 3 pour cent wu li des saa su ne la maanaam dañ ko ci yokk saa su ne te loolu day après day mujj bëri après ñu laaj na ne la après fayal assurance aussi buy tax nga mën a nga fayaat loolu léegi boo demee amatoo amatoo rek gars yi commencé laa dóori leetal yokk sanction yi yëkkati affaire yi nga nekk ci problème bor bi paralysé la nag léegi bor bi la léegi mu ne mu ne waxal abdalati day mu ne wa qahri rijaal ak nooteelu nit ñi am na am na xalabatu rijaal am na qahru rijaal maanaam ay xadiis bi ah, dafa am ay riwaayaat quoi ay version voilà maanaam mooy nooteelu nit ñi nooteelu nit ñi mooy lan yu góor ñi mooy ñoo xamante ne dañuy nekk ci sa kaw moom la maanaam di am pouvoir de décision ci sa kaw ba pare déci décision yi ñuy jël ci sa kaw tout le temps day nekk loo xam ne lu négatif lay doon ci yow. yooyu tam ci musiba yi la bokk yooyu yëpp ak yeneen li ko ëmb mooy min sharri ma xalaq min sharri moo ko ëmb maanaam ci lépp lu bon moo tax yeneen bi sallallahu alayhi bi ñaari ay saar yi wàcce mu bàyyi yi ci des yépp nekk ci ñaar yooyu mooy maa ngi ñaan yàlla nga musal ma ci lépp loo xam ne lu bon la mais am na yeneen ah yoo xamante ne yu bari la voilà min sharri maa xalaqa ci lépp maanaam maa maa boobu bu nekkee ne masdariya la euh, day nekk maanaam ci bonu mbindeef yi bu fekkente ne ismu mawsul la bi maanaa mooy lu bonu li nga xamante ne moom la yàlla bind maa xuliqa maa xalaqa mais am na ci jàngeenu alxuraan maa xuliqa am na ci jàngeenu alxuraan min sharri maa xuliqa am ku ko jàng alxuraan bu baax la jàng am na min sharri maa xalaqa bu dee maa xuliqa mooy li lu bind bu dee maa xalaqa mooy li mu bind moom yàlla euh, moo tax euh, wax jooju yenent bi sallallahu alayhi salaam par exemple ci bu nekk Sahih Imam Muslim mu ne képp kuy dëkk ci benn kër maanaam di dafa dëkk kër gu bees nga dugg fa daal di wax ne a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaqa ba keroog ngay jóge ci kër ga musiba du la fa dal maanaam kon lu gis ni jarul dem ci baay diwu jarul def kii nangam yëpp jarul ko ndekete maanaam ndekete li laaj rek mooy nga dugg ne a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq rek la laaj soo ko fàttee saa yoo ko fàttali ko nga wax ko loolu rek la laaj maa ngi buslu ci kàddu yàlla yu mat yi ci mu musal ma ci lépp loo xamante ne lu mu bind la maanaam bépp musiba bu nekk ci lu yàlla bind loolu nag li muy tekki euh, amul amul maxsuus la daal maanaam généralité la mais bu ñu jagle ngir ne wax fii la maanaam dafa am mel lu mel melo la maanaam mooy lépp loo xam ne li yàlla bind mais lu bon lu ca mën a nekk la mais li nga xam ne war nañ koo xam moom mooy yàlla ci boppam moom lu bon nekkul ci moom comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wa sharru laysa ilayka maanaam lu bon du jëm ci yow yàlla maanaam mooy lu bon mënta accéder ci yàlla mais lu bon mënul nekk luy tukkee ci yàlla ci ay ci ci nekk-nekkam ñu koy attribuer yàlla mënul ne lu bon mënul nekk loo xamante ne attribut maanaam melo yàlla la munul nekk turu yàlla ba pare yàlla buy bind du bind lu bon ci jëmmam mais bu ko mais maanaam bu ko bindee ba noppi ci la mbir mi di amee caractère bu bon maanaam mooy comme par exemple euh, seytaane seytaane yàlla moo leen bind mais li mu leen bindee daf leen daf maanaam mën na nekk loo xamante maanaam bi mu leen bindee ci lanu yor caractère mbon mais turu yàlla yi leen bind ak melo yàlla yi leen amal loolu maanaam bonul loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne yàlla yow day lu bon du ñëw ci yow maanaam du lu ñu lay mën a askanale euh, tey bu ñu xoolee euh, beneen mbir boo xamante ne tam mat na bàyyi xel mooy lu bon dafay nekk tout le temps loo xamante ne nis bii la maanaam day relatif lu bon lu ñu jooyal loolu amul maanaam loo xamante ne lu bon kese kese la amul dara lu baax lu ca nekk loolu amul lépp loo gis moo nekk xamante ne dañ naan lu bon la am na lu baax lu ca nekk hatta iblis <laughs> seytaane ndax seytaane bu amutoon euh, ñun duñu xam dëgg-dëgg kan mooy borom bi subhaanahu wa ta'aala waaye duñu xam njariñal yenente bi sallallahu alayhi wasallam seytaane su amul woon kon duñu wàcc ci kaw suuf maam aadama alayhi salaatu salaam du wàcc ci kaw suuf ndax wàcc gi maam aadama wàcc ci kaw suuf du wàccuk toroxal de déedéet wàccuk xilaafa la maanaam hubuutu xilaafa la maanaam dañ ni ko nañ ko cëppeelul ci kaw suuf nga nekk lan xalifa yàlla ci kaw suuf voilà loolu moom moo tax summa jtabaahu rabbuhu borom bi tabb ko maanaam yëkkati ko mooy ittibaa googu mooy tànn ko yëkkati ko màggal ay mbiram loolu mooy ittibaa loolu borom bi subhaanahu wa moom daf koy defal képp koo xamante ne daf koo sopp moo tax yeneen bi sallallahu alayhi moom mooy al mujtaba mooy ci yàlla tabb tànn ko ci cosaan waaw gis naa tukkuleer yi di tudd genre tur yooyu mujtaba walla mujtaba waaw ndax ittibaawu googu foofu la jógee mooy ne yàlla moo ko moo la moo ko tànn te loolu su aw su dul woon seytaane maam aadama du am loolu bu dul woon seytaane tamit pay gi ñu war a am àllaaxira du du bari que amuñu noon bu jàkkaarloog ñun di ñu concurrence pour ñu mun pour ñun tamit ñu mun relever défi moo tax xattaa seytaane moom ci jëmmi boppam du mbonu kese kese kese kese kese euh, mais nag moom moo incarné mbon yëpp maanaam moom nag moo incarné mbon yëpp euh, ki nga xamante ne moom la bu ñu xoolee tamit fee euh, bokk na ci lii Euh, comme safara safara safara moom mooy li ñu gën a mën a xalaat ne xëy na mbon foofu la yam maanaam li bon ci nit foofu la yam ànd ak loolu yépp safara mooy jàkka ji nga xam ne foofu la yéeféer yi di jaamoo yàlla maanaam kon du lu bon kese parce que yéeféer yi dafa am lu leen yàlla xañ ci kaw suuf mooy ñu xam ko yàlla moom yàlla maanaam ñu gis ko xam ko xàmmee ko nangu ko loolu la leen yàlla xañ te loolu mooy mbugal bi gën a garaaw ci mbugal yi mooy le fait yàlla yiir la boppam yiifiir bi nekk ci kaw suuf nanguwuta topp yàlla nanguwuta jaamu yàlla xéewalu yàlla yi ci lay moom lay dundee suba ngoon guddeeg bëccëg te nangu reconnaître ci dara parfois ak mu yegg ci niveau boo xamante ne day jàpp ne yàlla ci boppam amul ba pare képp ku jàpp ne yàlla am na jëmmi jàpp gi nga yaw jàpp ne yàlla am na day jàpp ne da ngaa dof mën na yegg ci niveau boobu léegi imaginer bu fekkonte ne kooku dañ kaa jël ànd ak noonu la mel ci àdduna kooku dañ kaa jël yóbbu ko biir àjjana day dégradé wu kooku kooku sa ça va encore être pire te mu jàpp ne sax moom ci boppam moo yàlla ah moo tax kooku ñu yóbbu ko safara moo baax ci moom parce que lu tax parce que foofu au moins li nga xam ne moom la mel moom muy identité caractère am bi nga xam ne dafa intrinsèque ci moom te moom mooy jaamu yàlla la foofu lay manifester woo ci moom maanaam foofu la koy mën a exprimer foofu lay mën a taxawee ne ah yàlla de maa ngi nii man tooñoon naa ey waay yàlla génne ñu ah ey yow yàlla ñun de nga xam ñuy sàbbal yàlla foofu di di sàbbal yàlla di ko woo di reconnaître ne ndekete moom moo moom lépp parce que lu tax yàlla daf leen a feeñoo ci jalaalam maanaam ci majesté ñu gis ne ah kon léegi dañuy gis ne ko ndekete du lu bon kese am na njariñ ba pare lu fait safara boobu exister moom mooy tax ba ñi nekk ak gën a comprendre xéewal gu mag bi ñu nekke comme ni nga xamante ne noonu la waa jox ki ki ki borom subhanahu wa ta'ala di nekk surtout Safati ah ah naan ah, la turdini falawla ni'matu rabbi la kuntu minal muhtarin la ilaha dañ koy wan danaan man de am na ñu ma daan àndal ñu ne ko xoolal mu ne fattalaa fa ra'ahu fii sawaa'il jahim ñu wan ko ko ne ko kii nga daan àndal allah ci àdduna mu xool ko daan ne daan koy gis ci digg safara mu toog xool ko gis ne ko laa ilaaha illallaah yow de xaw tuuti nga toog nga alak ma cee tee nga alag ma parce que xam nga la fait que ñu daan fréquentante daf ko daan invité parfois ci yenn affaire yoo xamante ne baaxul petit à petit daf koy bëgg indi ci ci boppam xaw tuuti nga alag ma bu dul woon xéewal gi ma yàlla defal kon man ak yow ñooy bokk foofu ñu fi ñuy teew maa ngi gis ni kon ki nekk àjjana gis ki nekk safara parce que dafa bokk ci li ci àjjana dafa daf daf ci bokk mooy ñi nekk àjjana dañ leen di wan ñu ne safara na la nekke maanaam jëla fekk ñuy jàkkaarloog loolu dafa bokk ci xiiwal gi leen yàlla defal xam nga tey benn xoos lu man góorgóorlu bu jékki-jékki daal di am benn villa maanaam góorgóorlu la rek musul nekk ci situation bon mësta nekk ci situation précarité totale ko maanaam yàlla da ko doon dimbali toul le temps mu ci génn par ndànk-ndànk dina takkale nag ba génn ci mais euh, difficilement jékki-jékki yàlla ma ne ko gan daa di koy wërsëgal mu am villa léegi nag mu am villa mu yëg ci otoom di dawal romb benn euh, SDF ci sedd bi mu bokkatu teg butéelu sàngaram xaj xaj bi nekk ci wetam mu bokkatu kooku ni muy ni muy apprécier situation situation moom bi mu ne non bokkul ak ki nga xamante ne mësta gis situation nit ku nekk ci difficulté mus ko gis loolu tamit bokk na ci njariñ yi loolu nag soo ko nattee ci mbir yëpp danga koy gis maanaam lenn lu ci nekk maanaam tey par exemple euh, euh, par exemple bu ñu xoolee reykatu nit bi ñu jàpp rey ko wala sàcc bi ñu jàpp dagg loxo bi ainsi de suite yooyu yëpp musiba la nii ci biti maanaam lu bon la c'est vrai mais dafa dafa relatif parce que le ñu def ko ko wala waa ji jàpp dugal ko ci kaso bi parce que dafa def ay toj-toj daa détourné maanaam daa këpp kees comme ni ñu koy wax daa këpp kees walla yu mel noonu lu lu metti la lu bon la bu ñu xoolee définition lu bon de manière durable métit wala luy indi métit mais loolu lu bon la mais dafa. relatif parce que le ñu teg ko ko moom moo mën a tax société bi ñeneen ñi ci des mën a dund ci jàmm parce que su fekkonte ne addu kalpe yi mooy les coupeurs de route sàcc yi bandi yi reykatu nit yi meurtrier assassin ñoom ñëpp dañ leen a bàyyi ci société bi ñuy dund léegi tey ñëpp nekk ci problème boo xamante ne duñ xam fu ñu koy nettale donc loolu ñu leen di teg maanaam ngir ñeneen ñi ci des mën a dund ci ci tawfeex la ak aafiya moo tax foo fekk lu bon day nekk loo xamante ne nis bii la maanaam lu relatif la ba pare li bon ci kii mën na baax ci kee waaw keroog maa koy gis ci ci postu poste Thierno Daouda yi hmm. waa ne daa ñëw ci jàkka ji taxaw ilimaan bi ne képp ku bëgg sa métier jëm kanam rek ñëwul ci kanam mu ne waa ji mbub nar a jëm ci kanam te moom moom mooy sang néew yi ma ne ko déet kaay kaay yow boo dem sa sa liggéey bu demee ci kanam du baax la waaw mais <laughs> <laughs> mais moom lu baax la ci moom parce que moom mooy maanaam parce que moom si lay amee as as maanaam lu mu dundalee njabootam et pourtant nit ñi dañuy gis ne non tey li xew moom musiba la moom sax mën na koo naqarlu waaye du tere suba gu jot bu ko bu sañoon suba gu jot. mu sang ñaar ñett waaw donte sax moom mën na koo naqarlu maanaam loolu mooy lu bon loo xamante ne dafa relatif maanaam li baax ci kii li bon ci kii mën naa nekk lu baax ci kee beneen mbir tamit mooy nit ki mën naa jàpp dara lu bon parce que dafa teew mais ñu dem ba ci kanam mu reco mu mu rendre compte que ni heureusement que ba mu bëggee nangam yàlla mayu ba ko heureusement parce que su ma ko mayoon kon ba léegi nii maa ngi ci leneen maanaam loolu tax yu yëpp dafa relaté moo tax tout le temps nit ki war di delluwaat ci yàlla euh, <coughs> kon aay bi maanaam boo al xalqu xalqu boo xoolee yenent bi sallallahu alayhi maanaam xalaka lay jëfandikoo maanaam euh, day jëfandikoo xalaqa di jëfandikoo baraa di jëfandikoo zaraa comme ni mu nekk ci Muwatta euh, bu imam Malik rahimahullah xadis bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne par exemple a'udhu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuna barrun wala fajirun min sharri ma xalaqa wa baraa wa zaraa Hmm? Ah, wa mimma yaxruju wa mimma yanzilu min as-samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa mimma zara'a min al-ardi wa ma bara'a wa yaxruju minha wa min fitani al-layli wan-nahaari wa min kulli taariqin yatruqu illa wa min kulli taariq wa bokk ci beneen waaw min sharri kulli taariqin illa taariqun yatruqu bi xayrin ya rahman Euh, dafa am ay riwaayaat maanaam nii nii ci sunan imam Abu Dawud la ñëwee nii laa ci kaddu yi mais am na ci euh, Muwatta euh, kaddu yu ko jege mais bii moo gën a matale moo tax moo waxe ko noonu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam danaan maa ngi sàkkoo muslu ci kaddu yàlla yu mat yi ci lépp loo xamante ne daf koo bind moom yàlla waaye wa bara amu sos ko xam nga yàlla moom mooy xalaqa moo xalaqa moo bind xalaqa nag fu ñu ko gisee souvent euh, day am euh, maanaam mooy lu yàlla amal mais ba mu koy amal dafa am ci ci matière première bu mu ko amal ba pare daf koo nattale loolu moom moo tax alxalku léeg-léeg xal alxalku mbindee fi ñu wax xalku mbindee fi fekk liñ ci namm moom mooy euh, maanaam mooy ñi yàlla bind léeg-léeg ñu wax ko fekk liñ ci namm moom mooy ñi yàlla nattalee ne dana am maanaam mooy ne moo dogal ne nàngam dana am comme wala qad xalaqnaakum thumma sawwarnaakum thumma qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama gis nga yàlla ne bind nañu leen maanaam li muy tekk mooy natt nañu nattale nañ seenu bind topp ñu melal leen maanaam ñu tabax leen nag léegi après nag ñu wax ne malaaka yi sujjóotal leen maam aadama maanaam parce que maam aadama la yàlla bind nattale maanaam bind ko melal mais suñu xoolee ñun après la ñëw ñun suñu bind après la maanaam suñu am en tant que corps physique après la parce que tout simplement yàlla dafa nattale woon ne maanaam euh, dafa décréter woon ne dinañ am ba pare mu jox ñu caractéristiques yëpp alloué ñu caractéristiques yi mu war a am yëpp mu nattale léeg-léeg nag ñu wax euh, euh, ak mbind fekk liñ ci jublu mooy le fait yàlla ci jëmmi boppam di bind voilà par exemple min sharri maa xalaqa foofu maa xalaqa li bind lay tekki maanaam al maxluuq lay tekki maanaam bindeef bi ci boppam euh, suñu xoolee nag bind kon yàlla saa yu ko defee maanaam baatu xalaqa mooy day am matière première sinon yeneen ba beneen baat bi lay jëfandikoo mooy baraa maanaam mooy ki la amal maanaam mais ba tey amal gi day ba tey day am xalaat wa zaraa mooy loo xam te ne daf koo tibbee ci cosaan mu ñëw génn mu mel comme pepp su pepp bu bu jur dara lépp loo xam te ne yàlla bind na ko rek yàlla maa ngi mus ci mbon mbon gu mën a nekk ci loolu ba pare daan ne ci musiba tamit lépp loo xamante ne dafa yéeg ci kaw dafay dafay dafay dafay dafay yéeg ci asamaan dafa wàccee ci asamaan wa maa yanzilu mina samaa'i wa maa ya'ruju bi ila ila samaa'i wa maa ah, yanzilu minha lépp loo xam te ne dafay dafay yi rañaan di yéeg ci asamaan si di lu bon rek yàlla maa ngi ni ciy muslu waaye lépp luy wàccee ci suuf si di lu bon ci jógee ci kaw asamaan si boog di wàcc di lu bon yàlla maa ngi la ciy muslu maanaam nga gis ne kon foofu day wax ne day leeral ne bi am na yu bon yu ci ne maanaam monde céleste bi du yëpp baax am na ay entité yu bon yu fa ne comme niñ ko alxuraan waxe jinne yi nga xam ne dañuy dem di jéem déglu ji di jéem a kii yooyu ba pare ñàkkul ci par exemple ay microbe yoo xamante ne mën nañ am ci ci ci univers yooyu yoo xamante ne dañuy gaañe euh, lépp loo xam ne dafay wàcc dafa dugg ci biir suuf si wala mu ci génnee te lu bon yàlla maa ngi ci musul maanaam euh, lu ñu dugal ci suuf si moom gaa yi xam nañ ko ñuy gas suul ñuy sotti même yi di naawa ah, yi di naaw tamit am na yoo xam ne dañ koy defar ci takk ko ci ci naaw luy naaw bàyyi ko mu naaw voilà waaye wa min fitanil layli wan nahaari maa ngi lay yàlla maa ngi ñaan nga musal ma ci fitna yi guddi yi ak bëccëg yi wa min kulli taariqin wala ci beneen riwaaya wa min sharri kulli taariqin yatruq illa taariqun yatruq bi xayrin wa min kulli wa min sharri kulli taariqin illa taariqun yatruq bi xayrin ya rahman ak ci musiba lépp loo xamante ne rek day ñëw di dox am yoon wu muy bët am yoon wu muy jàll ba mu des loo xamante ne yiw rek ko tax a dem yow mi nga xam ne yaa aju fees la ci yërmande maanaam nga gis ni ñaan googu tamit dafa matale ñaan googu tamit dafa matale maanaam bu ñu xoolee kon euh, mais da ngay gis ni lépp dafa dafa dafa ëmbaale lépp loo xamante ne lu lu mën a nekk ci asamaan si lu nekk ci suuf si maanaam yépp daf ko ëmbaale euh, kon. bokk na ci li ñuy ñu ñu mën a jànge kon ci suñu aaya boobu moom dañuy gis ne kon borom bi subhaanahu wa ta'ala bi nga xam ne moom moom moom alfalaq maam yi xar yi moom ci moom la ñuy muslu ngir mu musal ñu ci lépp loo xamante ne euh, maanaam lu bon la bo li ñuy jàngee ci suñu aaya bi principalement nag moom mooy ne saar bi day taxa a mucc ci musiba yépp te it musiba yi dafa am ay ay façon yu wuute te que borom subhaanahu wa taala ci saar bii dañ ciy gis ne euh, euh, maanaam yu bon yëpp kenn mënu leen a peeg loolu tax borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam borom subhaanahu wa taala ne min sharri ma xalaq maanaam ci bonu lépp loo xam te ne bind na ko wala min sharri ma ci beneen jànginu alquran lépp lu bind rek la cay gaañe la cay musiba la cay bon yàlla musal ma ci loolu maanaam ce qui fait que ce qui nit ki su amee saar bi su amee loolu maanaam daanaka mën naa mucc ci lépp exemple yi ñu doon joxe sànk nag ci mbugalu bàmmeel mbugalu jahannama mbugalu maanaam fitna yi dund ak dee fitna yi euh, masiixu dajjal ndax muy musiba bu rëy rëy bu nar a am ci mujjug jamono mais tamit ñi nga xam ne ay dajjal lañ yëpp dajjal ji la yëpp mooy mboolem ñi nga xamante ne dañuy sànkaat comme bokk na ci ñaan bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi na wa min an adilla aw udalla maa ngi ñaan yàlla tamit musal ma ci ma sànkaate wala ñu sànk ma parce que loolu tamit lu mat a bàyyi xel la ah aywa ak juróom-ñett yi ñu waxoon sànk mooy la yitte gi problème yu bari yi tristesse gi xasan ah euh, inc maanaam maanaam lot lot lajas ak kasal tayal ragal maanaam tàppet nay bor yoo loo xamante ne dañ lay paralyser ëpp la doole paralyser la ak nit ñoo xamante ne dañ lay noot fitna yi maanaam bor yu metti ak tamit bàkkaar yi nga xam ne ñoo ne ci xol yi te fees njombuteef yi yooyu yëpp ay parti lañ ci lu bon mais am na lu bon loo xamante ne nit ki lay faral di dal de manière générale borom subhaanahu wa ta'ala daf cee différencier entre lu bon ak lu baax mooy fi mu naan innal insana xuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazua wa idha massahu al-khayru manua maanaam nit ki dañ ko bindee de manière générale mu nekk koo xamante ne dafa voilà loolu mooy lâche dafa am xeetu tóoyemaan bu ne ci moom mooy la su amee lu bon lu ko dal ngi gis mu daldi maanaam euh, mu daldi lot maanaam jazuan mooy mu nekk koo xamante ne dootul mënati dara abattu maanaam day abattu voilà day saalit abattu carrément waaye su amee lu baax lu ko dal lu baax foog nga gis ne dafa différencier entre lu bon ak lu baax voilà manuwaan da ngay gis day xañaate maanaam dafa nekk ci ci ci ñaari extrêmes yi nit bon loolu mooy nit de manière générale noonu la mel moo tax yàlla teg ci ne illal musalliina ba mu des ñi di julli kon ci aaya bi muy min sharri ma xalaqa bi dañ ciy jàngee ne war nañoo sori jikko yooyu noonu maanaam buñ ko booleeg aaya bële te loolu moom moo tax borom subhaanahu wa ta'aala daan ara'ayta alladhi yukazzibu bid-diini fa dhaalika alladhi yad'ul yatiima wa laa yahuddu 'alaa ta'aamil miskiin ba pare daal ci teg fa waylun lil musalliin ki nga xam ne dafa weddi pay bi mais nit ki loo leble loolu lañ lay fay muy àdduna muy àllaaxira li nga leble lañ lay fay comme ni waa di wax rek yaay choisir tànn sa bu la neex la tànn sa bu la neex la yaay choisir li nga leble loolu lañ lay fay kamaata diinu tuddaan am na nag ñoo xam ne dañoo gëmuñu loolu moo tax kooku noonu mooy ki nga xamante ne day jël njirim bi sànni ko ba max ko du nangoo dimbali njirim ba pare du xiirtal du am benn effort bu muy def pour di leele miskin ku ñàkk loolu est-ce que delloowuñu ci aaya bi li wax iza masawul xayru man waa su su amee lu baax yiw rek da ngay gis day xañe day commencer xañe mooy nay gi ñu doon wax minal buxli boobu loolu daf ciy bokk yàlla ne ba mu des ñi di ba mu yàlla ne fële illal musallin ba mu des ñi di julli julli moom maanaam connexion boobu nit ki am ko boroomam subhaanahu wa ta'ala di di julli correctement di jokkoog yàlla loolu moom day tax ba jikko jooju dañ ci yow moo tax boroom subhaanahu wa bi mu xasee fee gaa yi daañu ne fa waylul lil musallina toskare ñeel na jullikat yooyu alladhina hum an salatihim sahun ñi nga xam te dañuy sàggane seen julli yi soit dañ leen dañuy nekk ay grossiste wala wala ñu nekk ay tout simplement heure bu leen neexee rek la ñuy julli alladhina hum salatihim sahun ba pare alladhina hum na ñi nga xam te ne ñoom dañuy gis rek. waaye yam wa yamna'una al-ma'una dañuy xañe li nga xamante ne moom mooy euh, li nit mën a jariñoo lépp loo xam xamante ne yow tey nit ki mën na koo utiliser rek jariñoo ko dañ dañ koy dañ koy xañe imaginer euh, te loolu justement jikko jooju di nekk ci nit te mu symboliser bon maanaam pour pour pour pour nga gis ni lu symboliser bon la jikko jooju di nekk ci nit bokk na ci moom mooy euh, bi mu naan min sharri euh, bi mu naan innal insana ci suratul adiyat waaw li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu hubbil xayri la shadid nit ki dafay diingat boromam daf ko la daf ko maanaam daf daf comme si da koy défier ba pare moom ci jëmmi boppam comprendre na loolu te mi ngi jàkkaarloog loolu waaye wa innahu li hubbil xayri la shadid moom euh, ngir bëgg gi mu bëgg lu maanaam ay xéewal ay affaires yu baax maam def cee tar mais aussi mën naa tar pour loolu c'est-à-dire que saa yu situation taxawee présenté woo ci moom pour lu baax maanaam ngir mu défendre alalam wala ngir mu mën a am accaparé wu ci benn alal attan naa attan naa tar attan naa soxor waaw moom attan naa soxor moom pour loolu mais boo seetloo yu yëpp ñuy symboliser ñoom ñoo symboliser maanaam jikko yu ñaaw yooyu ñoom ñoo symboliser en réalité lii mën a tax ñu war a mën a muslu ci nit ci mbindeef ci mi ñi def parce que nit nii boo gisee même booy seetloo booy seetaan ci émission yi wane ay enquête criminelle yeeg yooyu maanaam nit kii criminel bi moom rek nii nii bu toogee nga gis waa ji nekk fekk ko ci kaso bi di ko interroger wala yooyu wala muy wax noonu tout ça mais doo mën a imaginer ni kii attan naa def. Mm-hmm. voilà yii yëpp ñu ñu koy jiiñ non xanaa dañuy wax keneen la koy xanaa fekk justement ñoom la parce que justement pour mën am dara attan nañoo soxor pour mën défendre ab tamit alal wala am da attan nañoo soxor parce que mais naturellement nit noonu lay mel mais moo tax nag julli jokk gi nit ki di jokk ci boroomam subhaanahu wa di dindi loolu ci nit ki moo tax bi mu jógee ci aaya boobu daf ne wa min sharri nafaasaati fil uqad wa min sharri waaye ci mbon moo tax mu gën a préciser waat ñi nga xamante ne ñoo gën a jara tëdd ko parce que mooy ñi nga xamante ne ñoom ci seen bopp ñooy incarnation du mal moo tax mu ne ñu wa min sharri waaye ci mbonu yàlla maa ngi muslu ci ngoonu an nafaasaat mi ngi maanaam pluriel la ci an nafaasa an nafaasa mooy jigéenalu an naf an naf an nafaas euh, exagération la ci naafis mi ngi jógee ci an nafas an nafas mooy lan mooy wol mooy ëf bu ànd ak ay génn tuuti tuuti. an nafxu mooy boobu mooy nafxu wol boobu al ak tafal mooy tufli tafal waaw bon wolof yi sax nañu tufli voilà an nafas moo nekk seen diggante entre ëf ak tufli ah poste yi woni Allah voilà mooy ah génn tuuti gis nga loolu loolu ñi koy def ni filoo xat yi ci pas-pas ci ñu fas ndax al uqad mooy pluriel mooy pluriel aqd mooy lu ñu fas al mooy lu ñu fas ba mu dëgër mooy lan loolu mooy lan mooy buum yi dañuy def nii takk takkaat en fait xam nga lan la lan moo xew mooy ne bu ñuy bu ñu koy def seen biir dañuy seen bon gi nekk ci ñoom yépp la ñuy concentré ëpp ko ci bomb buy dal souvent waa ji day daal en fait te bu ñu xoolee fii mi ngi wax ci njabarkat yi njabar nag buntu la bu rëy rëy boo xam ne damay yaakaar ne euh, li doon gën mooy ñu bàyyi ba ba jotaay bi di ñëw ñu dugg ci de manière plus claire plus détaillée voilà parce que bunt bu yéeme la mais ñu ñu tënk fii benn mbir li tax alxuraan ne an nafaasat boroom xam-xam yi dañ cee wuute rahmatullah alayhi ndax wax nañ la an nafaasat mooy pluriel maanaam mbooloo la ci jigéen ñi nga xam ne dañuy ëf boroom xam-xam yi nag wuute nañ lan moo tax alxuraan jëfandikoo nafaasa maanaam jëfandikoo baatu jigéen ñi euh, wax ju njëkk ji moom mooy dafa fekk ne moom moo nekkoon sababu nuzul bi maanaam li tax aaya bi sa aaya wàcc mooy ne Labid ibn Asam maanaam doomam yu jigéen ñi ñoom ñoo doon ëff ñoom ñoo def njabar bi maanaam mais loolu dese na nekk li gën a dëgg Euh, li gën a beneen bi ci des mooy comme la al-Qurtubi di wax la ne al-Qur'an dafa jëfandikoo baatu an nafasaat ñi di wol maanaam ñi di ëf jigéen ñi parce que njabarkat yëpp façon njabarkat yëpp njabarkat bu jigéen moo ci gën a garaw surtout jamono yi muy gis mbërëgam mhm. ñoom ñoo dàqa gaañaate surtout jamono ji muy gis mbërëgam moment boobu foofu moom njabarkat koo xam ne njabarkat la bu bu jamono jooju yow ñaanal yàlla rek min sharri nafasaati fil uqad waaw loolu ñaan ko parce que sinon rek lu baax bul ko fàttee wax maanaam boo xëyee boo xëyee bul fàtte jàng saar bi yu mukk mukk mukk mukk parce que jour boo tombeewee ci ñoom te fàtte nga ko du du baax gis nga <laughs> euh, loolu am na ñu wax loolu mais amaan na li tax mooy mooy euh, nufuus yi la maanaam mooy bakkan yi maanaam mooy égo yi égo yi ak am euh, xam na ni ñu koy waxtaan euh, les mauvais esprits quoi les mauvais esprits maanaam ngir ne ñoom c'est-à-dire que ñi di njabar seen bakkan yi ñu amee dafa tilim ba ba ba ba ba affecté seen ruux yi ba nga xamante ne seen ruux yi dafa mujj nekk ay bakkan yoo xam te ne dañoo takk rip rip rip rip tilim euh, moo tax ñoom bu ñuy ëpp ñoom nag bu ñuy ëpp loolu mooy am jeexital ci mbir mi. loolu moom moo tax njabar léeg-léeg nit ki dem ci hôpital nii am feebar yu bari yu ko dal wala benn feebar bu metti bu ko dal mais docteur yi danañ xool fu ne rajo bu ne danañ ko def mais jamais ñu gis lu ko dal xam nga lu tax parce que li dal kooku. ajootul ci monde sensible bi maanaam ci beneen monde bi la aju euh, lu ko dugg la maanaam lu ko dugg la loo xamante ne parce que tout simplement kee bi mu koy gaañ am am bu bu bon bi waaw ah waaw moom moom moom ci jëmmi boppam dafa mujj nekk maam incarnatrice du mal maanaam dafa incarné mal voilà moom ci boppam mu ëff affaire bi moo tax mu koy wol ëff boobu daan ci voilà ah fas ko voilà mais dinañu gën a ñëw ci ci ci loolu ak ci wàllu njabar yeeg yooyu ak façon façon yi gars yi di jabaraate euh, léeg-léeg ak euh, ak àtte yi aju ci njabarkat lan mooy àtteem ak mucc ci njabar moom mucc ci njabar moom ci gàttal laal ci gàttal mucc ci njabar li koy indi mooy di muslu muslu muslu mais nag buñ nee musluwaay boo ko li wolof yi di wax parce que wolof yi ñoom lu nekk mën nañ ko tuddee muslu mais muslu euh, amul bu ci ëpp doole fatiha ayatul kursiyu ñetti ixlaas ñetti falaki ñetti naa naasi amul bu ko ëpp doole xanaa nga bañ a xam valeur bi xanaa nga bañ a xam valeur bi mais boo xamee valeur bi amul lu ko ëpp doole waaw ah, amul lu ko ëpp doole waaw ah. moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi yooyu la doon yooyu la doon def loolu la doon jëfandikoo man am na am na ku ma nettali ne ma am na benn feebar bu metti bu ko daloon boo xamante ne yaakaaroon na ne moom seen waa kër moom yaakaaroon na ne du remettre jamais que feebar boobu am nag benn góor gu ko wax gu guñ ko kii mu wax ko ne ko su bindoon sóoratul falaqi ak sóoratul naasi 77 non 777 fois boobu moom da koy protéger à vie mais entre temps na koy jàng 100 fois mais ba mu ko doon jàng ci la wér mais carrément. am na tamit keneen koo xamante ne ku ma nettali ci lu ko daloon loo xam ne moom moo ko dal personnellement euh, am na sax ñu ma ko fi nettali nga xamante ne da daan toog euh, journée bi euh, surtout guddi affaire bi ci téléphone la daan ne guddi gi ba pare dafa daan ànd ak genre hémorroïde bu mag boo xam te ne parce que loolu tamit mandarga la ci nu ku ku ku ku njabar dal wala ku jinne dugg mooy léeg-léeg mën na am genre hémorroïde yooyu di tuur deret lu bari souvent loolu ku ñu njabar wala ku jinne dal daf koy mën na ko dal mais mu ne ma bu ma demoon ci wanag bi damay mel ni foofu noonu dañ faa rendi xar ba pare lu ma dugg affaire bi xat affaire bi problème yi problème sur problème bu ma naree dem ba réussir benn affaire sax affaire bi bloqué te du comprendre la pourquoi loo xam ne ñëpp dañ koy dañuy def même affaire bi jàll man man ma nekk ci problème rek sama téléphone bi nag moom entre une heure du matin ak noon heures du matin noonu lay def kak kak kak kak kak rek lay def su ma xoolee du gis dara maanaam du ma gis numéro bi woote te du ma mën couper. mu demee benn jour xam nga lu ma def ayatul kursi yu laa jël bind ko ci këyit def ci hifzuhuma bi va bi moom laa yaatal rek dugal ci sama tur jël sangoo ko mais dama koo sangoo dama pare rek téléphone bi ne vrr vrr genre. <laughs> comme si daa vivre am naa message ma xool gis ñu bind ci rab à renouveler <laughs> ma xool gisuma dara rab ma ni ah waaw mu ne ma dem jëli jiwaat mu ne ci ëllëg sa mu bindaat la même chose sa ngoowaat ko def ko ñetti fan ci laa tàkkandi koo problème boobu ba bis nii ci tey te lu ne def naa ko façon lu ne wax nañ ma ko mais loolu laa def ayatul kursi rek laa bind za bi rek laa yaatal bind ci sama tur fekk fekk justement fekk boobu dama ko wax ne ko Xadijatu euh, dafay dem dafa dem fële bon moom dafay tukki ma ne ko léegi ba ñaan nga muy conseiller quoi mu ne ma defal ko loolu ayatul kursi defal ko ko nga yaatal saa bi bind ci turam elle est immunisée <laughs> après ci la ma nettali wax jooju nag